وتسير الخيول ما يمنعه من كرمها يكن الناس borom bi subhaanahu wa taala ci yaatu ci yërmandeem yu ci jàppandal jëm ñu jàppandal dañu teew fi ren liñ ci teewee woon daaw loolu ba dee daal sa nit moom mën naa ci ñun dina bu jotee ci wàññi waxtu ñu ci yokku waxtu wala nee na du ma du ma la gàttantee dëggal bu sama altine bi ba tax ma gàttal waxtu bi nga xam ne tuddoon naa ko démb waaye it du ma la gàttantee mukk ba tax ma wàññi waxtu yi nga xam ne tuddoon naa ko démb te loolu yëpp ci maanaam la waaye ci coobare bu ko neexoon mu yàkkamti la la léegi yóbbu dugal wala mu yàkkamti laa dëggal jël la léegi yóbbu dëggal waaye nit bu nekk rek yàlla jàngale muy jàngal doomu aadama ci boppam la koy jiitu jàngale bi muy jàngale ci boppam la koy jiitu. ba xam ne ci sallallahu alayhi wa sallam ci ci ci ci xadiisam ba ida waada axlafa bokkul ci jikko yàlla rendez-vous yi mu joxante woon ak nit ñi démb ba tey jii du dem ci rendez-vous di tabarakallahu nuyu képp ku teew di ziar ñëpp di baal xaq ñëpp te dinañ ko baal ñu ci borom bi subhanahu wa taala barke Seydina Muhammad yàlla ñu yàlla boole jéggal ñu ñëpp di jiital ci nuyoo bi suñu bàjjen bi nga xam ne moo fi teew ci suñu bàjjen Adja Khady Ndiéguène ko ñaanal yàlla lépp yàlla bàyyi ko ci kanamu njaboot ba mu fekkee teraange yëpp barke leen sallallahu alayhi wa sallam ak njabootam bi fi nekk yëpp tabaarakallah bi fi nekk yëpp njabootam la jarul lim pour kilifa sëñ bi ñeneen ñi jarul wax te moo kilifa sëñ bi kon ñi ci des ñëpp njabootam lañ dana yàlla yàggal ci kanam njaboot bi ñu ñaanal sëñ bi yàlla bàyyi ko wala yokku wéram ak manam barke leen ci sallallahu alayhi wa sallam di nuyu suñu mag yi sëñ Ba Cheikh Ibrahima ñi nga xam ne tabarakallahu ñun ñëpp bu demoon it ñoom dinañ ñëw toog ñun ñëpp bu demoon ñoom ñaar dinañ ñëw toog kii maam Aliou Diakhou dégg lii bëgg bëgg na maam Aliou Diakhou dégg kaani ñun ñëpp ñu demoon ñoom seen ñoo dem te ñun seen ñoo man dénk ñu ma ci dara Ibou Dia mais moom ñu boole dénk ñu ma ci dara seen organ boobu am seen jox waaye ñuy bis bii fekk mu ngi leen di fekk fii ñuy wér di ko tal ko mën par dañuy ñëw kon yàlla yàlla yàlla seen taxawaay yàlla may leen gën suñu daal xam na ci lool fan yële ca bis yu njëkk yi ci koor bi la ñu dem muur mu fàttali ko bis bi ak di ko waxtaan ak bëgg taxawaay yi ñu taxaw ci loolu yëpp yëpp puisque maa ngi jot bu moom rek lay maamu ñun ñëpp tey jii ku ma si ko génne mu taxaw reyante yow pour lan. waaye bu jàpp jotee mooy mooy gën a jàpp ñëpp moo ci gën a sonn ñëpp. dana yàlla xëy na lool ak yéen bi sallallahu alayhi wa sallam ñuy sëñ moor ak suñu mbokk yi ci yéen yëpp moom it yàlla may ko wér yàlla bu gën kanam waaye sallallahu naa ne li muy def moom rek moo mën ñun ñoo ñu ko kenn moo ñu kon moom mi ko mën dana yàlla sàmmal na ko ak yéen bi sallallahu alayhi wa sallam tabaarakallahu ñu gën a góorgóorlu rek ci jaamu yàlla yi te moom bisu tabarakallah baaxantal la rek ndax ñun ñëpp jamono yi yëpp ñooy dañuy ci place yi ak ci yeneen bërëb yi mel nii di fàttali konte di waarante kenn ku ci nekk di laaj bi sa morom kon bis bi day bésu baaxantal bésu aada muy aada yu baax ñu teew fi di baaxantal rek waaye tabarakallahu mënoon naa ñàkk sax waxtaan bi waaw waaye yéen ci mag ñi am euh, tabarakallahu ba sant yal na yàlla xayal ñu leen na yàlla sàmmal ñu leen parce que dañ ci tabarakallahu ma ne woon borom bi subhanahu wa taala lépp loo xamante ne mu ngi koy digal jaam yi rek ma woon moom yàlla ci jàngaleem ci yaram ak tegginam ci moom lay jëkki ndaxte mënoon naa yàkkam ci jaam ci doy bi mu nekkee ci fetteeram ak dëgër bopp mu jël ko ba heure mu lu jur mais daf nañ na ko gis alalam la waaye teeloon na kontaan ci jaam bi ba ba ko récompensé ba ba mu newoon ci laa ko yàlla jubul borom bi subhanahu wa ta'ala jël ko yóbbu ko ci mbégte waaye yàlla toujours dafay jàngal moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadiisam ba mu ne te toujours lu baax lu ne contraire ko lu bon la kon loolu mooy la yeneen ci bi doon jàngale man ayatul munafiqina salaasa ida xadasa kadaba wa ida waada axlafa wa ida tumina xaala yeneen ci bi nee na mandargay naafeq yi ñett la ida xadasa kadaba bu fekkee ne dafay waxtaan bala moo jeexal ci waxtaanam bi rek dina wax lu dul dina fen te benn benn borom xam-xam li leen xamal ni nit yàlla ak tabarakallahu ak ku jàng bokkul góor ga mu ne moom ni mu ni mu déggee ila xadata salama ñun nit ku mën a firee mooy boo waxee balaa wax jaa ak nga wax lu dul sa wax lu mu gàtt gàtt nga wax lu dul dëgg lu mu gudd gudd nga wax lu dul dëgg moom nag mu ne wax lu dul dëgg mooy dëgg guñ la laaj dëgg guñ la laaj mooy wax lu dul dëgg kenn mooy wax dëgg guñ la laaj man yow nii muy rafet ba ci suuf bi yaa ngi ci teew yaa ngi toog ñu ñëw laaj laaj yu ndax paquet suukar bi ma tegoon fii nga ni maam Doro ko jël gis naa ko bi mu koy jël mu ne loolu loolu mooy fen ñi ci njëkk mu ne moom ni mu gisee fen mooy dëgg bu ñu la laaj bu fekkee ne mu ngi ci day gën a am jàmm ñu tàmbali nag jëm ci suuf te nee na ci darakin asfal ñooy nekk ci suuf ci suuf ci suuf ñooy gën a sori ñëpp ñooy gën a nekk ci coono ñëpp kon tabarakallah ci euh, dellu di ñaanal soxna te soxna Amine Sadio danañ ko yàlla xayma lii yëpp tabarakallah jàngale na rek lii lii jàngale na rek moom tabarakallahu ñaar na yaa ñaata at ba tële ba tële mënul ko waaye muy xettal njaboot bi dajale li muy am ngir ñaanal yaayam loolu la alquran waxoon ne wa wasayna l'insana bi walidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin yàlla nee na dénk nit mu def ci ñaari way juróom yegg waaye ki ci gën a ki ci gën a yegg xamalat bu ummuhu war mu ne ki ci gën a yegg mooy ndey ji nga xam ni moo la ba ba ba mujj doyee ci jéggi dara coono yi ah looy gën di ci biir muy gën a diis ci moom di gën a métti kon moo gën a yegg ci njëkk waaye ñun tabarakallah suñu mbaagee ñoom la ñu ragal ñoom la ñu faale ñoom la ñu toog te pourtant alquran ba mu ne wassayna al-insaana bi waalidayhi hamalathu la wax xam nga ni góor ëmbul ëmb boobu wahnan ala wahnin wahnan dina moo moo moo teqale hamalathu bu tudd loolu wahnan ala wahnin doo comprendre ku jigéen ki lay wax wala ku góor ki ku góor ki na la waaye am wala doyadi terewu koo daawal terewu koo daw terewu koo kubal terewu koo deneen terewu koo dox terewu koo liggéey terewu koo lekk xorom terewu koo lekk suukar hamalathu nag ummuhu wahnan ala wahnin ci ngay déggee ni kon a yell ci waaye ñun ñëpp tàmbalee ci man ñun ñëpp suñu bàyyi ci gën a fonk pourtant alquran liñ ñu digal mooy nañu gën a fonk suñu ndey yi muy jàngale bi soxna si doon jàngale jàngale bi mooy moom kat alquran nee na ko sa ndey moo la gën a yeey ci sa baay comme sa ndey la gën a yeey ci sa baay moom mu ne kon na ñaanal ndeyam ak baayam waaye nag ndeyam d'abord kon nañ gën a góorgóorlu gën a xool suñu waajur yi tabarakallah xam ni yàlla lu mu digal rek dina ko dina ko càmbar lu mu sant rek dina ko régler te alquran yëpp ñaari ñaari baat yi ñëw ci gën a doy wa man ya wa man wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu ak wa man ya'mal mithqaala dharratin sharran yarahu teewul gën a àddina am na benn góor boo xam ni ca Kaolack daara dañ doon jàngee moom jumaa ji muy xutba góor gi góoru tukulóor la xam naa ni moroomu kan lay war a doon mag la mag mag la lool moo mag ñoo mag Aziz nii waaye bu ñëwee ci mimbar bu ne alhamdulillah summa salaatu wa salaamu ala rasulillah faman ya'mal mithqaala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqaala dharratin sharran yara yaghfiru llahu lanaa wa lakum lii lay wax bis bu ne ak juma bi jëpp lii lay wax day na ku jëf lu baax lu tolloo atom atom lu bët mën te gis mu ne diñ ci teg sa bët yàlla dina la ko wan mu ne ku jëf lu bon lu tolloog atom lu nit mën ta teg sa bët yàlla dina la ko wan mu def ko fële fa man saqulat mawaaziinuhu fa fa ulaa'ika humul muflihuun wa man xaffat mawaaziinuhu fa ulaa'ika allaziina xasiruu anfusahum fi jahannama xaaliduun mu méngóog ñaari aaya yële ndax alquran mooy leeral alquran waaw aaya yi ñuy firante waaw mu ne képp koo xamante ne jël nañ sa jëf yu bon yi mu wax sa jëf yu baax yi xamal ni bokk ci gaañ yi perte gaañ yi nga xam ni toll nañ seen bopp waaye ku jëf jëf yu baax yoo xamante ne wax na jëf yu bon yi mais yàlla nee na di nga bokk ci kuréel gi am ak Sayyidina Muhammad tabbi aljanna yàlla na ci yàlla boole kon ñu gën a i mooy la waa ji waxoon rek yaa bunayya innahaa in taku مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله لولا تخليفني والتعقيد يأتي بها الله mu ne ko bu tënoon ni waaw daggit fekk bu juddoo ci ñax wala mu tënk ni montagne yu mag yi yàlla dina ko indi teg la ko nii war na ko seetal kon war nañoo góorgóorlu waaw lu ñu mën a nekkee kilifa yi fii loolu rek moo ñu jàngal kon moom raadu muy mënoon na dajale lu ma ci àdduna tey heure bii bu ko nekkoon kër gi dag yaa ngi fi booy yaa ngi fi mindaan yaa ngi fi gis yaa ngi fi ci ginnaaw oto yaa ngi fi ñu muur leneen ak leneen ak leneen ak leneen xéewal yi ut ma xool magasin bi ni mu lii du pour denc pour lu ñuy dundee rek pour mën a jaamu yàlla kon ni moom toll seen bi. dama ko denc magasin yu toll ni fu muy dugalee réew la di denc suukar bi denc tàndarma bi denc ceeb bi denc dugub bi denc ah mais xoolal moom lii matul sax lii boo ci dugalee ñeenti saabu mu xat mooy mooy nañu dund nañu lekk pour mën a jaamu yàlla mooy nañu lekk pour mën a jaamu yàlla mooy jàngale bi xoolal xoolal ci li mu dama tëgg kon xam ne ñun tabarakallah li ñu kilifa yi bàyyee ñu bañ koo sargal waaw mooy jaamu yàlla góorgóorlu bu baax a baax a baax ci jaamu yàlla loolu rek lañ ci am comme tabarakallah nee naa leen ki nga xamante ne mooy jëf-jëf lu mooy dee dekki mooy dee dekki rëccu rawatina ci jëf-jëf lu bon nee na amma qalilin la yusbihunna noppi million na lu jege rek lu jege lu néew lu jege di nga ku def lu baax rëccu ku def lu bon rëccu rawatina nag ci def lu bon kon ñu doon góorgóorlu xam ni tabarakallah soxna si moom ci loolu rek la nekkoon deuxième bu ñëwee eh, la ñuy mën a fàttali compte du du gis boo xam ni da waaw jëf téere yi te waxtaan ay déedéet wax rek moom mi ñu dundee waaw sama mooy sellal am sutura baax mën a jaamu yàlla fonk njaboot yonent bi nee ki gën ci yéen mooy ki gën ci njabootam te yonent bi maa gën ci sama njaboot kon maa gën ci yéen waaye soxna ci waaw baax la parce que moo gën ci njabootam waaw seen jiite mu mag fii la toog wax mu ne ñoom ñoom kër gi gàllaat bi ñu amat yére yi ñu amat lépp lu xew fii nee doo dem ci kenn ci soxna amit sa jege dem fii la toog fii wow loolu démb la ñun li ñu bariwul waaye tabarakallahu yërmande jeeg bëgg njaboot jeeg yëpp yal ko yàlla fay yal na ba set lool ci wetu góoram ga barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant ñëpp di am nañu yàlla defal dégg ak topp ak keneen bi sallallahu alayhi wa sallam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh asalaamaaleykum kon bala ñoo seen kàddu yi boo xam soxna si maa ngi leen di jàpp xam ngeen ko ñaari saar yooyu bi inna anzalnahu ak aaya boobu bi ayatul kursi waaw daanaka dégg ñëpp moo tax Cheikh Ibrahim am xalaat ne nañ ko jox suñu doom Serigne Moussa Ndieguene mu jàng ko ngir bëggee ko yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir bëggee ko soxna si dëkk tey mooy soxna ñu ko jëf kon ñun ñëpp ñu def yàlla wax mooy suñu jàngal ko ànd ñëpp déglu xerawlu ndax yàlla yërëmul kon ñun ñëpp ñu déglu incha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع فعنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين Uh, ayat alquraniya yii sunu doom di jàng dafa mel ni tënk na li desoon ci jotaay bi yëpp mel ni dafa dal ci ayat alkursi yi jóge fa dem ca génn baqara jàng benn aaya jeexal ko dem ca aaya ba mujj jóge fa dal ca inna anzalna mu ne ñu kursi yu ni yonent sallallahu alayhi wa sallam nekkee sangu yonent di sangu ñu ñu yónni yëpp di sangu nit ñëpp alquran nekkee ko sangu téere yëpp ajjuma nekkee ko sangu bis yëpp laylatul qadri nekkee ko sangu guddi yëpp noonu la ayatul kursi nekkee sangu aaya yëpp kon soxnaa mi de du dundeek ayatul kursi ba dem ñu jox sëtam mu jàngat ko yaakaar naa delloo nañu buuy ca buum ca boy boy ba bi ci des sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam na lu ñuy dénk ci ñuy jàng ayatul kursi waaye dénk nañu tamit lu bëri ngir ñu fonk jeexitalu ayatal euh, suratul baqara mooy amana rasul ba jeex yonent nee képp koo xamante ni julli bu nekk soo paree jàng nga ay kursi mu ne dee rek moo la tee dem aljanna xanaa mën li ci nekk ci ay teranga kenn mënu koo wax ci benn jotaay soo gisee la ñuy ñaan ci digg bi rek loolu rek waroon na tax ñëpp jàng ko di ko jàng rabbana la tuwaxizna in nasiina aw axtana rabbana wala taxmil alayna isran kama xamaltahu ala alladina min qablina rabbana wala tuxammilna ma la taqata lana bi ñett yi rek doon na sëkk waaw waaw doomu aadama dafay juum dafay fàtte waaw soit da ngay juum ba nga fàtte nga ne yàlla bu ñu jàpp bu ñu ko jàppee bu dee dañoo juum wala ñu fàtte la tu'akhidna in nasina bu dee dañoo juum ba def bàkkaar baal ñu awax ah, dañoo fàtte ba def bàkkaar baal ñu awax tax naa wala ñu juum ba def bàkkaar baal ñu kon bàkkaar bu ñu juum baal ñu ko kon bàkkaar bu ñu bu tamit baal ñu ñaar yooyu rek moo ci mën a am mu ñaanat ne rabbana ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا kooku tamit waxtaanu ñetti waxtu la ndax kooku soo ko bëggee comprendre da ngay dem ci xeet yu njëkk yi waaw laataa xeetu yonent Yàlla Muhammad di ñëw bu ci nekk ci ñoom ku ci nekk fitna ya nga nekkee woon soo jàngee suratul Baqara di nga ko ca fekk nga xamante ni ku moyaan yàlla. soo génnee sama boroom bind ko ci sa jëf ne diw mii doon ma yàlla biig ak diw ci sa jëf ñëpp di ko gis soo bañuy génn ñu bind ko ci sa buntu kër su la sobe taqaan da koy lelli lan set ngay wut fa mu takk sa yaram nga lelli ko dagg ko ba mu set dindi benn bërëb la woon ku ko julliwul amoo julli ku ko jaamuwul yàlla amoo ju amoo jaam yàlla ku ko ñaanul yàlla du la nangu benn temple rek la daan doon mën nga ko topp yii nii di ko topp ba mat ñaar fukk soo demee suratul baqara ci xisatu bani israil bi dafay lu bëree bëri bëri ngor mooy morox mu ne yàlla bul ñu teg wala tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina bu bu ñu teg ay mbir yu metti comme ni ko tegee ñi ñu jiitu woon ci xeet yu njëkk yi yàlla nangu na ñaan nga ah. soo amee sobe soo sangoo mu set soo defee bàkkaar koo ko waxul yaa ko nga siqal kenn du ko yëpp foo julli ci kaw suuf église sama nga julli yonent sallallahu alayhi wasallam nee yàlla defal na ma suuf si yëpp di sama jàkk maag sama xeet te xeet yu njëkk yi ku julleewul seen temple ba amoo julli na ko nag rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi waaw bu ñu tegati mukk nag loo xamante ni anta antanatuñ ko mooy lan ñaan ko comme nangoo ci kan la sayyidina Musa alayhi salatu wassalam ak Allahu jalla wa ala ak Muhammad julli juróom fukk la woon suñ ko yàlla tegoon ñaan ji dootul am parce que bu ñu amoon cinquante julli ci bëccëg bi fan lañ jëm kenn xamu ko juróomi rek am na ñoo xamante ne duñ ko matal mooy wala tuhammilna ma la taqata lana bi léegi nag loolu yëpp su paree wa'fu anna waghfir lana warhamna jéggal ñu baal ñu suñuy ñaaw ci waaye nag nag ñu yërëm pourquoi anta mawlana yaay suñu kilifa waaw te képp li ci ëpp li ñuy def ci lu bon. li ci ëpp li ñuy def ci njuumte dafa am ñu ci dugal même bu dee jullit lañ fan surna alal qawmi kafirin ñoo ngi nii ñooy suñuy noonu ndax iblis na leen jàmm ànd ak moom ànd ak ñoom kon yàlla fexeel fu ñu ñuy am ñuy am ndam seen kaw ñoom ñu leen di war waaye bu ñu war mukk bay loolu nag yàlla nañu ko yàlla defal ñun ñëpp moo bi ci def mu jàngi inna anzalnahu inna anzalnahu nga xam ni li ci nekk ci ay secret kenn xamul nu mu toll moom it waaw soo demee ci yenn téere yi lu nekk ñoom ko ci wax waaw waaw lu bari ñoom ko ci wax in suratul qadri ci wàllu ubbeekoo wàllu yokkute wàllu fatxo wàllu gis yeneen di beeg lu nekk am na ay yoon suratul qadri ay lim yoo xamante ni soo ko jàngee loo ci yéene yàlla fekk la ci saar bu bari doole la yeneen ci wax na ci lu bëri bëri moom it sallallahu alayhi wa sallam waaw Cheikh Ahmed Tidiane da ko fonkoon lool suratul qadri da ko yi dafa am connexion ak xisbu sayfi rek doy na sët sax moom la ñuy sàmmi seen taalibe yëpp ñu nekk Amérique ñu nekk fépp suñuy moom la ñuy jàng rek. jeex na borom kër moom lay sàmmee ay njabootam sooy tëdd jàng ci juróom-ñaar say njaboot ñi nekk Amérique ak ñi nekk Australie ak ñi nekk Nouvelle-Zélande ci yam ba fajar yàlla da leen sàmm kenn du leen laal dara du leen laal waaw. loolu moo taxoon soxna si fonk ko yàlla jox ko ci nag secret dafa ko ci ijaaba lu mu ci ñaan yàlla fekk ko ca comme ci jox ndigal soo ko jëfee gis ko. loo yàkkamti yàkkamti mu dénk la ayatul kursi baa mu dénk la inna anzalnaa nga na nga ko jàng boo ko jàngee mun la ñaari saar yooyu yal nañ yàlla fayal bi ko defee euh, moom fonk gi mu fonk ndeyam moo tax tey jii ñëpp jàpp ne maam ja la ñuy ñaanal xale yi boo jox danaa maam ja la ñuy ñaanal fekk yaa ñaanal ñu maam ja yaay maam ja la ñaanal waaye gis nga ni mu fonke ndeyam ci bi muy dund moom la ko yàlla fayee moom la ko yàlla fayee ci xol yi man gone gii moom ko fàttali ko nekk ci kenn gi pour wax la rek ne loolu nga wax dëgg la mbir soo bëggee mu sax dénk ko ko gone maman Média dafa misé woon ci jeunesse bi dafa misé woon ci jeunesse bi jeunesse bi nag bu leen yaakaar ne ñun ñii la déedéet ñoom Ibou ñii la ñoom Dudu ñoom ñoom ñii ñoom Bada ñii léppam dooleem pexeem lijjanteem yëpp ak doxandee mi ñu joxe woon ci la misé léppam def ci coonam def ci addunaam ñi seen bàyyi dee ñi seen ndeyi dee ñi ñu fi joxe seen bàyyi nekk fi seen yaay nekkuñu fi addunaam yëpp coonam yëpp ci loolu la koy xool. moo tax kenn doon ko fàtte ba yomal xiyaama déedéet pas possible waaw ah, parce que ñii soog a ñoo gën a bëgg ñoo gën a fonk Ousmane mii moom ko fàttali fukki fan ak juróom ci la ñaanu maam Ami Dia gi wallaahi moom ma wax fekk ñaanu soxna Fatou Dramé la Fatou Dramé ah bu Biraay bu bu Birayim Dramé bu Amadou Lamine Dramé ñu ngeen di jàng ci histoire. moom la moo jur ki jur soxna Aminata Dia ñuy wëli waaw wëli bu mag boobu nekkoon fee ci ci bundu ci diggante Gambie ak Sénégal daan taxawal laa ilaha illallah muhammadur rasulullah mooy ki yàlla subhanahu wa njëkk ubbil loxoom su ko tallalaan ay barakatal di ci génn waaw su ger bi tàngee mu xam ni tey jii ñoo ngi bëgg a lottal l'islam loxo yi lay tàllal rek balu fetal yi di génn waaw wala ñu piir la woon lu nekk dem na ko ci jamono moo jur soxna mi na ci wàllu ndeyam wàllu baayam Ahmad Jalla Ahmad Jalla Asta Tall Asta Tall Amadou Cheikh Omar Fouti radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari wulli yi ñoo ko séq kii di Cheikh Omar toj fii kii di Amadou Lamine Dramé toj fee ca Gambie ñoom ñaar ñu daje muy benn leer leer googu yàlla jël ko def ko soxna Aminta jëm ñii yàlla nañu ci yàlla fayal. fonk jëm fonkoon yaayam parce que mag ñi wax nañ ko ñun gis ñu ko waaye nee nii mu mel nii noonu la ndeyam meloon ci set ci yiw ci bëgg lu baax ci nangoo jaamu yàlla ci gudd fan gudd fan gu ànd ak xel moom it yor yaayam. ci lu wér waaw danga ko jàppale bu baax doon ko defal lu baax ba yàlla fay soxna Binta Bari yàgg naa dégg turam ci maam Dia waaw maam Binta Bari ba yàlla fayee ko soxna Aminata Dia moom it lu baax lu nekk mu def ko ci yaayam ba yaayam xëy dem mu jël bésam bi fonk ko ba jamono yëpp seede ko ba tey jii képp koo xamante ni maa am ja santiroon na ne yow da ngaa bisam bi mu dugal la ci bi diggu ginnaawu xolam denc la fa te dootu la génne wóor na ma ni képp koo xamante ni fonk nga bis bii bésam bii yaa ngi yaa moo yaa ngi yóbbaale cofeelam ci biir bàmmeel man wóor na ma waaw du du defaan day kontaan bi muy mën danaan doxantu ba fii ñëw toog maa ngi boobu xale yu ndaw lañ kii moo jàngal alxuraan ci xale ba nii ci biti fii peron bi ci gi ko daan def yàgg na toll nii toog fii ci ci biir di déglu di xool lépp nag li jëm ci lépp waaw soo ne yàlla mu daw joxe nga ne yeneen mu daw joxe Cheikh Tidiane mu daw joxe waaw kolam yëpp ci lay jeexee xaalisam bi am yëpp li mu dajale yëpp ci la koy def ngir bésu yaayam bi waaw loolu nag su ko nit defee di sa waajur di sa kilifa pendant des années nga judd rek fekk ñuy def ñaan gi say mag di ko def ba moom moomu doon def ñaan gi dund téeméeri ak juróom-ñeenti at ba yàlla subhaanahu wa woo ko mu fekki góoram bu yiw gée di alaaj Muhammad Ndiéguène radiyallahu anhu fa tabarakallah maanaam ja wàcc na kon puso bi moom suñu loxo nañ ko téye bu baax bu kenn yëgle ñaan gi normalul kenn waru yëgle ñaan gi du ñaan bu ñuy yëgle fukki fan juróom weeru koor la jeex na bu kenn wax ne yëgaluñ ma ko jotuma ko wax non non amul yëga maam ami ji yëgal na ko bi muy dund kon su faatoo kuy faatu du yëgle yow yaa ko war a yëgal sa bopp ku ci nekk ci ñun responsabilité personnelle la ci diggante meeg soxna si parce que ku ci nekk ci ñun maam ami ji jaar naa yow koo xamante ni baa mu jaar faat sa baay baa mu jaar faat sa maam ci loo xamante ni moom yow dong dong dong war ngaa def lépp def kaamil bi def li ñu def ci guddi gi def def lépp mm-hmm. ma lu baax lu nekk def na ko maamalaa ji ku bari woon yërmande la loolu jamono yëpp seede nañu ku baaxoon la ku mënoon dimbali nit la rawatina nag ku baayam dee wala ku ndeyam dee waaye ki ko jàppale woon ci loolu mooy soxna Maïté la moo ko jàppale woon ma moo ko jàppale woon ñëpp ci lañ daan daw ku xiif ci moom ngay daw jëm ñëpp soo xëyee suba mos ci sa dem ca maami jam mottali soo lekkee sa kër dem ba añ ba noppi ñëw ci maami jam mottali ko su ngoon jotee nga ñëw ci moom mottali ko ba bi muy dund ba bi muy màgget mënatul dara ñëpp dañuy ñëw di di jël ci xéwal yi di mos ci parce que loolu lañ loolu la mos xam ci loolu la mos dundee. ba yàlla subhanahu wa woo ko ci façon bu seddam boobu ba mu fekk borom bi tabaraka wa mu nekk lu am solo loo xamante ni ah, surtout jànq ji war nañ cee bàyyi xel ba insha allah ñun ñëpp ñu fas yéene nekk ay soxna bi loolu moo tax journée mamalaaji bii ñuy def ci këri kaw ñu askanale ko di jéego ko du pour turam turam dootul fay du pour ñaanal ko liñ koy ñaanal par jour doy na sëkk mais ngir jànq ji xale yu jigéen ñi mën a jël ci moom exemple parce que exemple lay jege day dund te moom exemple buy dund la exemple bu jege la ci mbaax ci yiw ci fonk sa sëy ci fonk sa jëkkër di jàppale sa sa borom kër di def lu baax di dimbali nit ñi bari sutura xam lu nekk fekk lépp ba noppi toog yaru dafa yaru woon dafa yaru woon fii ñi nekkoon ñëpp moo leen jur fekk na juddu ñëpp te mujj fi ñëpp maam Binta dem na maam Amady Ba dem na maam Marème Diop dem na mag ñi fi nekkoon ñëpp dem nañ moom rek a desoon kon am na loo xamante ni moom rek ko xam parce que moom rek ko fekkee waaye du du nangu sax di dugg ci histoire wallahi du nangu sax parce que dafa yaru nit ku bari suturaango doo ñëw laaj loolu sax dafa am noo koy laajee. su xamee ne yow da ngay luññutu pour découvrir kenn wala lenn du la tontu mukk soo ñëwee du sentir na yow da nga bëgg xam pour xam-xam pour defaru aha mu ubbeeku wax ak yow waaye su sentir ni da ngay ñëw pour liñ luññutu ab bàyyi wala yaay wala ku fi nekk loon te fekk woy mbiram nga bëgg a xam ci démbam dara mukk da ngay gis ci saa si mu commencé di nelaw nelawlu comme ni ko moom laaj Mouhamed Ndieguène daan defee. ba nga découragé ci dem sa yoon mus ko nangu te fekk na lépp fekk na ñépp seen jublu fekk seen ngénte yi fekk seen takk yi fekk seen lépp waaye rafetal rek doo dégg mukk sax muy nettali lu baax rek lay wax rafetal rek rafetal rek waaw maa ko dégg benn gis moom ma koy wax mu ne ma moo sama am ku bëri sutura la wallahi wallahi ku mën a muñ la ku bëri sutura la billahi ñaar la ma waxoon ci maamalaaj bi mu ne ku mën a muñ la ku bari sutura la wallahi moo ma wax mu ne ma ku mën a muñ la sama am alaaji ma ne ko wax mu ne ma ku mën a muñ la ku bari sutura la ma ne ko yow kenn raw la de ndax fekk nga lépp waaye mosoo tiiñal kenn mosoo weer kenn da dégg koy balbal di wax lu bari moom mu mën laa tontu benn tontu bu ndaw saa adduna yëpp yàqu parce que da ngay sikki saaka ba kiroon ngay dee wala sa xol bi dagg ba nga karjaak dee waaye bis bi nga gën a yare diku bis boobu la lay gën a suturaal bis boobu la lay gën a fonk bis gën a may jàmm waaw ba yàlla subhanahu wa ta'ala defal ko def moo tax dundam yëpp sutura la dundam yëpp cet la dundam yëpp mbaax la parce que nit ku ci nekk na nga na nga dundee noonu ngay màggetee waaye noonu ngay dee. waaye xam ngeen ni yéen ñii mujj fekk dund maam yi xam ngeen ni màggetam sedd na màgget gu sedd ga nag mooy màgget mooy dund gu sedd ga ba muy nekk euh, ci zahir jigéen set wicc dara du ko tax waaw ba bis bi muy mujjee dem moo ngay jël morso yi di pompe loxo bi waaw loolu ku ko xam-xam na ko ci moom ndax set pompe loxo yi rek waaw doo ko sangee di nga ko sang ñetti yoon loo sang xeet na ko ndax set waaw parfumé soo soo bëgg ñaan ci moom dëgg da ngay demul sa parfum bu neex rek bett ko di sotti muy xeeñ waaw di sotti muy xeeñ rek ba mu ne koo kan la ne ko man la diw waaw lii lu mu doon ah lii de neex na waay lii de day mu ne bakk euh, xet bu neex li day dundal ruu yal yàlla neexal sa mbir yëpp wallahi loolu lay ñaanal waaw wala nga dem wuti sa soow mu baax indil ko mu naan jël loxom bu tedd bi nag di dugal ci biir di génne waaw wala nga tëdd ci kenam bu neex jox ko mu mu kontaan mel ni milliard bu ko indil di la ñaanal di ko wax ñëpp bari sutura bari teranga waaw dund dund gu set wicc nangoo jaamu yàlla mi ja heure bu maamalaaji jugaan mu jóg wallahi alazim couple bu garaaw lañu woon ah wow su góor gi ñëwaan toog fii nga gis ko mu daal di waaxu moom mi daal jël kurusam toog fii jël rajoom teg déglu waxtaanu fajar ya yu maxtaar fekk yi jël kurus gi rek sikkar rek wallahi te ci kaw lay wax astaghfirullah wa atubu ilayhi loolu lay lu bëri waaw ah, fajar gi fii loolu lay wax li ëpp ci waxam loolu la astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfir wallahi alazim moom lay wax lu lim bu bu bëree junni waaw da ngay wax ci kaw astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi loolu lay wax jéggul yàlla tuubal yàlla rek ci loolu lay nekk ci loolu lay nekk góor ga nekk ci kurusam moom mu nekk ci kurusam góor ga nekk ci yóom mu nekk ci yóom góor ga nekk ci wasifa yi tamit suñu daan wasifa da ngay dégg muy ànd ak ñoom fajar gi wallaahi da ngay toog jaaree dégg mu naan la ilaha illallah moom daan ànd ak jàkka ji moom ci boppam nga xam ni moo ngi ànd ak jaay di wasif noonu la dundee ba bi mu màggetee c'est la ku bariwul sutura la ku baaxoon la ci maamalaay bi waaw ah, man daan naa fekk léeg-léeg seeni waxtaan <laughs> seeni waxtaan waaye waxtaan yu daw yaram la wallahi waxtaan yu daw yaram la daan naa fekk seeni waxtaan waaw ah, borom borom soxnaam la ba bi muy faatu ba bi maamalaay bi faatu xam ngeen li mu bëgg a wax soxnaam la ba bi muy faatu ah dañ nan waxtaan waxtaanu borom kër ak soxnaam billahi waaw ami jant nangam nag ah ba alaaji ba da ngaa jaaxle wallaahi loolu la ko alaaji ba da ngaa nu ko ah ah mbiri de dafa jege de jege na lool de ah mbir de ah diw de gaa yi bëgg nañ koo toroxal rek mu ne ko leer yow li la yàlla ah lii du dara alaaji tëddal alaaji tëddal yàlla dina defar lépp wallahi ko defee nga dégg maam alaaji naan alhamdulilahi rabbil alamin wàcc na ko alhamdulilahi rabbil alamin loolu lay wax ah waaw tëdd bopp ak jàmm ah, waaw suñu xëyee lépp bu subaa soo ñëwaatee ci waxtaan wi nga dégg mu ne ko ah yàlla defar na lépp de mu ne ko ah alaaji waxoon naa la ko doo am gàcce mukk yàlla da lay suturaal ba yawmal qiyaama yow lu baax rek ngay def yow li nga dimbali ci nit def ci lu la koy wax di ko wax di ko wax ba góor gi muñ muñam bu rafet boobee wallaahi wallaahi fii yàlla seede na loolu yooyu yu doy waar la yu doy waar la am na yu bëri moo ko daan lijjanti am na ñu bëri fii xam ngeen maam alaaji ku a corriger la ko mënoon corriger la waaye am na yu bëri maa ami jaakuraan li jënti billahi alazim guddi na xam na ni bu subaa fajar teel góor gi dina woo ko wax ko la ko guddi gi ngay dégg mu mu commencé di ko mocc ah moom bàyyi kii ko yaa dafa dafa faatu bàyyi wala dafa juum rek dafa juum rek warul woon def loolu dinaa ko woo de dinaa ko wax ko dara de dinaa ko woo xadara sama dina ma déglu yooyu lay wax wax wax wax ba xam ni jàpp na góor gi góor gi ne ko ah, baax na kon bàyyi naa la ak moom loxoom day jooram bi càmmoñ bi ne ko kon bàyyi naa la ak moom baal na ko nga xëy nag yaakaar ni sa liggéeyu ndey la fekk moom la moo ko def ci guddi te du ko wax kenn ak yeneen yooyu lim ci mën a joxe yi ci des insha allah jotaay bu gën a yaatu dina am ñu mën a dugg ci biir détails yi ba expliquer leen bu baax moom ban personnalité la amoon fii ci diggante néegam bii ak néegu maamalaaj bi ak li mu daan dox lu mu doon ñu bëri kenn mënu ko sax nettali ci rajo daan defar lépp tout il elle gère tout ci discipline nag ak yar ak xam borom këram xam ni wuluy piir la teg génn naan wax ak moom dafa daw da nga daan tiit sax fi yow doon mujj gi ngay mujj génn wàcc leen ndax teggin boobu yow dépassé na la xam na ko waroon xam maamalaaj bi moom ko waxoon mu ne woon na moom mu ne fi mu toll ci yàlla yàlla xamal na moom lu mu xalaat tax yàlla def billaahi moom ko wax mu ne ma su kafeek yow jëlal waaye yow bul kaf ak moom wóorul moom ko wax mu ma fi mu toll ci yàlla yàlla xamal na moom mooy lu mu xalaat sax yàlla def kooku wóorul danaan la ah yow ni nga saay saay jeex na saay saay ngay doon ba keroog ngay dee ah yow bi nga torox de ci kaf torox nga doo am jabar de sa ñaawaay bi jeex na yow moom doo dégg alxayri mukk foofu moo ma ko wax de wallahi moo ma ko wax te man li ma firndeel ni loolu dëgg la moo ma ko wax ci biir néegam ci pet ma toog fajar fii doomu Ceerno Makki Taal ni tël ñëw fii nuyoo luy say tànk soo bàyyi ma yabal nee na yàlla xamal na ko biig ne ko fi mu ne nii loo ñaan yàlla mu nangu moo ma yabal pour nga ñaanal ma am taalal say loxo sëtu Cheikh Omar Tuuti maa la ko wax ma ne ah ndekete montre baax yëpp ñoo bokk heure <laughs> les gars yëpp la kon xutb yi liñ gis ndekete soxna sii moom sii di ko gis ndekete moom wallahi kon nit ku baax la waaw waxuñu ko pour parce que sunu maam la déedéet li ma leen wax rek la ma bëgg ngeen jël ci yéen ci moom exemple ku ci góorgóorlu da nga am lam la lam la mu amoon insha allah sax benn problème du am barke bi nekkoon ci loxo ma yëpp dem naa sonal naa ko ci lool mu bañ mu ne ma déedéet du dara sama amin dafay laa laa laa am ngërëmam xam nga maam ja doo ëmbaan bul juum bam laal soo yéexee ci ngay wasine doo dem nag pour man dafa am yàlla wala bagage bu mu yor mu ne ma Aminta Faye moom moo yoroon secret boobu jigéen ju mës sa ëmb solo laalee nga wasin su laalee sa biir rek nga wasin mu ne ma nag dama koo dama ko topp ba mu tufli ma ñaanal ma barke boobu moom la yàlla def sama loxo yi ba biir bu ma laal jigéen ku fu mu yëpp ko fi musa tollu fenn dañ lay indi ci moom mu jël loxom bu tedd bi teg ci biir bi wax bismillahir rahmanir rahim teg ci loxo bi teg ci biir bi dé billaay doo wattu ci wattu feron bi nga koy defee fii wallahi ndax sirru ba ci yàlla def barke boobu yàlla na ko yàlla wàcc ñun ñëpp bi jaay sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam su ko defee tabarakallahu waxtaanu rek biir famille la waxtaanu euh, soññante rek ci gën a fonk bésam bi gën a fonk jotaayam bi gën a fonk taxawaayam bi gën a nag jàng ay mbiram surtout yéen ñi nga xamante ni ay njabootam ngeen parce que sëtam yëpp a sët yi bokk ak moom ci baaxul mooy taalibe yi ñoo ngi fi toog sët yi bokk ak moom ci deret tamit ñoo ngi kon ñoom ñëpp ñoo leen di dénk bu baax soxna ci ngeen koy gën a fàttaliku bu baax seeni ñaan seeni i ci seen i lépp maam yi maam laaj ko ko fonkoon la wala ko fonkoon la bu baax waaw li ci ëpp koo gisaan mu dal ci kawam rek maam yi jàllam waaw ñu fi daan nekk saal amul doom amul bëkk néeg amul taalibe bu ndaw amul taalib bu mag su sentir ni dañ ko doyadal rek mu toroxal waaw ba ñëpp yëpp ko ba noppi nag nettali la loo xamante ni mënu ngaa dund ba dee ko dégg ci saat bu ko bu ko ko de demal yóbbu am ja ngay yéexal wala ngay wane ni neexu la wala ngay wane ni dañ ko war a xaaj def ci nangam ak nangam yow yàqu nga yow yàqu nga yow sa sa sa weer woowu yëpp du neex bis boo heure boo ñëwee mu waxaat la ko ah na ngeen fonk soxna si expliquer loo xamante ni kenn du ko wax ci micro yow mu wax la loo xamante ni mënoon ngaa dund ba dee doo ko dégg sa ndey doo ko dégg sa baay ko fonkoon moo tax ku bëgg tamit yàlla defal la dara ci maam laa ji nga koy respecté fonk ko bésam bi wane na ko fii waaw bésam bi wane na ko fii tabarakallahu li mu lebaloon jeunesse bi yëpp yàlla fay na ko ci bésam dem nañ ba buntu kër imam aas sëñ bi yónnee ne bu kenn ñëw ndekete yow boobu dañ ko war a aayoo leen la ko wax lu mat fukki ak juróom njaboot ji jël ko di ko aayoo leen ne sikkar si di ko berse waaw sër koy baa ngay ànd ak sikkar wallahi buntu kër imam as man fukki minute juróom ñu taxaw rek di yàlla di ko téye nii di ko jaay muy muy jaay ñu ne ko lépp moo ngi ni yaa ko yaa ndaw ñi ndaw ñi fay na la ko tey kon yàlla yàlla fi yokki fanam tabarakallahu gërëm man bu baax doomam yu set yi fi nekk yëpp sama bàjjen Yaasin ñëw na sànq nganta tax mu dellu sama bàjjen xade yi nii moom it bu ñëwee sama bàjjen seeni bu ñëw na bàyyil màgget ñëw na bàyyil ndeysaatu ñëw na ñoom ñëpp ñëw nañ te ñëpp la teewal ku ci nekk def nga ci sa alal def nga ci sa kii loolu sëñ bu dina ci ñëw fa tabarakallahu bi gërëm bu baax Cheikh Bada ndax moom it euh, ñun ñëpp ci lañ daan bokk ak moom toog ànd ak moom di yëkkati ba soxna si kontaan ba ñu dem ba ci biir na ko maam ndax kontaan mu ne kontaan na kon moom it mënuñu ko fay moom jàpp bu dul bàyyi du bàyyi du gedd du délesté du coupé ñun ñëpp dañoo judd fekk ko ci bagage ñun ñëpp dañoo judd rek fekk ko ci bagage amul wilaayaat amul cër ci am bis bu nekk mu ngi gën a jàpp li mu a def xamul ci ku ko mere xamul ci ko ko toroxal xamul ci dara yëfi kër gi la day taxaw def ba mu moom moom loolu la ko yàlla fayee loolu la ko yàlla fayee te day gën a yokk nag ba faw insha allah day yokk ba faw yal yàlla gën a yokk sutura bi bi jaay Seydina Muhammad seen xale bi waxtaan rafet na lool tabarakallahu xanaa aada rek ak barkeelu rek aada rek aada bu rafet rek ñu koy bokk di ko rek waaye sa wax nga wax doy na sëkk na loolu te xam xam nañ tamit ne trois heures ba dix-huit heures dañuy nekk ci di wax donc wax mënoon naa bañ mënoon naa ñàkk waaye maami ja ñun du xam suñu fa Fatick suñu coon déedéet du ko xam duñ ko nangu mu xam waaw ni ñu toogee la ñuy toogee ni ñuy sikkaree sikkar bu normal ni ñuy firi firi bu normal parce que coono suñu coono moom du ko xam parce que addunaam yëpp da ko def ñun waaw moom ñu sonal kon tey kañ suñ ay mindaanam war a doon waarakallaahu di gërëm bu baax ñëpp Cheikh Ibrahim yitte bu am solo la ciy def bu am solo la ciy def mobiliser ñëpp tabaarakallaahu mbokk yi tamit soxna maam Jaw ñi Ibu dina ci ñëw waaye ah, dama koy tudd rek waaye ah, Ibu dina leen gërëm ñun ñëpp tabaarakallaahu ñun ñëpp ku ci nekk wane ni pas-pas ba muy ñëw boobu commencé ko ñu defagul dara te ñun ci def ñëpp mareem ñëpp benn yéene bi lañu am yàlla na yàlla fay ñu ngi leen di bu baax ndax tamit loolu moo am solo waaw loolu moo am loolu la daal seen sëriñ daal loolu wax ni noonu la di mel taalibi mu ne mooy ki nga xamante ni mbégteeg sëriñ bi la naqaram naqaram la jeex na waaw koo xamante ni yow bala ngaa ànd ak sëriñ bi rek muy neex ginaar bi am ak ay la ci béggee ci ay télé kii bi ñax yooyu kese ngeen ànd ak sëriñ bi kooku du taalibi tus déedéet kooku baaxul bi du nekk taalibe événementiel événement ba événement kooku du taalibe taalibe mooy ki nga xamante ni minute bu jot moo ngi lijjanti lu neex sëriñ bi minute bu jot moo ngi moo ngi xool luy naqari sëriñ bi du ci nekk te yéen fa tabarakallahu lépp loo leen sentir ni yëfi maama laa jëla wala yëfi laa jaxlu borol wala yëfi sëñ mu niiru la wala yëfi maa ami jala yéen ci mooy ñëpp gis naa seen cofeel ak pas-pas bi ngeen ñëwee tey jii gis naa loolu yàlla yàlla lu ñu am ci sunu maam yàlla nañ ko bokk ñu ñëpp yàlla buñ leen ci ëppale tous ndax cofeel gi xam nañ ne ëpp wallaahi ëppale wu ñu leen am na ci ñoo xamante ni niñ fonkoon maanu ja ñun ñii fonk ñu romb ko ñaari fan bi am nañu bokkoon ci ñun ñii ñoo xamante ni chaque jour ñu ñëw fii ku ci mel ni érage curé noonu la meloon waaw bis bu nekk mu ñëw yalwaan bu mu yalwaan jënd ca meewam ak ay bagages am ñu fekk son maam jox ba maam ja am na ñoo xamante ñoom ci ba France dama daan wax ne ma wuta jëlal téléphone nañ ma woo ma jël mu tëdd ci jum tëdd ma teg ci noppam mu leen di laaj a tedd ba bàyyi nañu lekk ak yu demee noonu dañuy mujj ñoom ñëpp kenn mëntu ko woon ndax dañuy jooy rek waaw yu mu leen di laaj moo tax nekk seen maam par force nekk seen yaay bàyyi nañu solo leen diis nga dégg nga dégg jooy ya waaw bàyyi nañu lekk foofu dégg naa sedd na te waxoo ko ci dara waaw yu daw yaram moom. kon yàlla na yàlla fay leen yéen ñëpp tabarakallah adduna bi yëpp xam naa ne ñoo ngi ànd ak maam mujjee ci bésam bi ndax bésu yaayam bii mooy bésam yàlla fay na ko su ngeex na te mënut ci dara yal na yàlla barke lépp jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam